euh, déet muy ragal ca la jiitu waaw alim ca ñoom wala hum déet caagan yaxsuñu ciisu baay bu baax doom ya la ñu nar a def ci gannaam wala sët ya yàlla du ko jàppee loola le sët bu baax lu bon la ya baay ya defoon wala lu bon ya maam ya defoon yàlla du la ko jàppee ñu bàyyi xel ci loolu sët bu baax sa maam ak sa baay lañ defoon sa yoon waaye maam bu baax sët yu bon yi lañ def sa yoon Firawna moo gënoon a kàccoor malakul mawti moo buddi bakkanam Seydina Muhammad moo gën lu ci lu yàlla bindoon waaye malakul mawti moo ngëb bakkanam doo ko màggee ba du la jël doo ko yéese ba du la jël doo bari alal ba du la jël sa nguur du rëy ba du la jël da ngay tëdd ci pale bi doo yëg garde rouge yaa ngi taxaw ci bunt bi mu daal di nëb sa bakkan ñu ne faatu na démb yóbbu la hôpital médecin yëpp wër la mu ne poqet sa bakkan yóbbu ana fikir ya ana appareil ya kon gi Israël Israël mooy Abdullahi Isra mooy Abdu waxoon naa leen làkk dafay duggante wa in yaatikum usara asir ki ñu ki ñu jàpp ku ñu jar jare prisonnier Israël jaamu yàlla bi ana kan moo tuddoon Israël mooy yonent yàlla Yaqub alayhi salaam yaqub turam dëgg-dëgg mooy israil abdullahi waaye dafa doonoon caatu yaayam baayam moo doon isxaaqa maamam di ibrahim ñu dee ko yaqub ci seen làkk mooy caat waaye turam dëgg-dëgg mooy israil ñii fi nekk tey jii nag Palestine nangu suufi jàmbur ne ñoom ñooy bani Israël waxuñu dëgg de ñii ay sàmbaay booy lañ rek dañ leen dajale ñii jóge Amérique ñii jóge Europe Angleterre moo leen sos fi 1948 Angleterre moo leen andi fi fii ñu nekk tey ñu nangu suufi jàmbur waaye ñii duñu sëtu yonte yàlla Yaqub yi de déedéet duñu sëtu yonte yàlla Yaqub mënta mel nii nekk di tuur deret rek nit ku baax kenn du jóge ca moom di mel noonu waxuma benn ak ñaar waaye mbooloo lëmm ay millions yi millions déedéet moo tax yàlla nee na yaa bani israil yéen xeetu israil uskuru na ngeen fàttale ko ni amati sama ni amati sama xéewal allati xéewal ba nga xam ne an amtu man yàlla xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa awfu na ngeen jox na ngeen dikkee wa awfu na ngeen joxe wa awfu na ngeen motal bi ahdi sama kóllëre bu ko defee uufi man danaa motal bi ahdikum seen kóllëre wa iyaay man yàlla képp bu ngeen amee lu ngeen di ragal bu ngeen amee lu ngeen di eh, yeer gent bu ngeen amee lu ngeen di eh, tiite bu ngeen amee lu ngeen di tappete farhabu ni na ngeen ma ragal man yàlla waa aminu na ngeen gëm bi maa ci lëf la nga xam ne anzaltu wàccee naa ko ali musaddiqan muy aji dëggal li ma maakum ànd ak yéen nazaltu ak anzaltu du benn inna anzalnaahu anzala ak nazala du benn lu ñu wàccee benn yoon ak loo xam ne saa su nekk dañ cay wàccee dara dara nazala wàcce nañ ko dogit par dogit anzala wàcce nañ ko benn joor dégg nañ wax bi moo tax yàlla ne inna anzalnaahu lépp dañ ko wàccee benn yoon ci guddi laylatul qadar ci asamaan bu njëkk bi di baytul izza am nañu ne baytul izzati inna anzalnaahu fi laylatul qadar lépp lu ko tàmbale alif alif laam mim lu ko tàmbale alham bismillah ba minal jinnati wan naasi benn guddi lañ ko wàccee ci laylatul qadar ci asamaan bu njëkk bi inna anzalnaahu waaye nazala nag dogit par dogit ba ñaar fukki at ak ñett yonent bi lii la def ci biir dund mu faatu ñeent fukki at la am yàlla yónni ko mu teg ci ñaar fukki at ak ñett mu soog a faatu nazala euh, benn par benn kon dégg nañu wax bi boo gisee téere yàlla jafeñ dafa ñëwoon benn yoon mu metti lool alquran benn par benn la wàcc wa aminu na ngeen gëm bi maa ca la nga xam ne anzaltu wàcceel naa ko musaddiqan muy aji dëggal li ma maakum la nekk ak yéen wala takunu bu leen nekk awwala kaafirin di njël benn ñay weddi bi ci alquran gi wala tastaru bu leen wottee bu leen jënd bu leen échange bi aay ci samay aaya samanan ak gànjaru addina gi nga xam ne xalilan gu tuuti la mbokk yi war nañoo bàyyi xel fii de rawatina sëriñ si ñu jox la benn kaat kaat rek ngay firi baatu yàlla nu mu la neexee wala ñu jox la benn kër ci HLM wala Sicap ngay firi baatu yàlla nu neexee buur wala yóbbu la yóbbu la umra nga ànd ak président ci avion wala yóbbu la nga aje Makka rek wala yëkkati ay chèque ci banque bi jox la yàlla ne na dërëmu àddina gi tuuti na de lii bu mu tax ngeen di jaay seen diina bés dana dikk mbubb yi da ngeen ko summi waaye da ngeen génn kër gi da ngeen génn dëkk bi danañ gas ba mu ko dugal leen ci bu ko ragee ka ngeen toppandu leen jëriñ dara wala tastaru bu leen jënd bu leen wattu bi aaya ci samay aaya sama nan ci njëgu àddina xalilan gu tuuti gi fa yaay man yàlla dong fattaku ne na ngeen man na ngeen ma ragal wala talbisu ah, bu leen bu leen bu leen jaxase labasa dafa am labisa am labusa am dafa mel ni boo ne sabt mooy bésu samedi boo ne sibt mooy dàll karbet boo ne subt mooy naaf naafu gerte ngaru dugub wala ngaru gerte wala naaf lii mooy subtu làkk arab dafay wëlbateeku boo ne salaam mooy jàmm boo ne silaam mooy jombaraay mooy xeer yi nekk ci wetu tël yi boo gisee nga fa ne dañ ko togg nii boo ne sulaam mooy loxo buy bul loxo boo xam ne diggante pël yi dafay génnee ndox boo nuyenteeg borom mu mel ni dafa raxasoon fekk ndox kese loolu mooy sulaam salaam silaam sulaam labisa labasa labusa labisa sol na labasa jaxase na kon dégg ngeen wax bi na ngeen téye baatu alquran lool moo tax bu leen tëb rek ne damay firi alquran déedéet bu leen ko def wut daraja bu mu leen ci dugal mun na leen dugal ci fitna wala mu dugal leen ci balaa da nga wax baat anam goo xam ne du anamam na ngeen ànd ak xel na ngeen ànd ak dal xam ne téere yàlla gi loo ci wax da ko dellu déggaat de yow ma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha bés dana dikk lépp loo waxoon mu mel ni magnétophone bii ñu teg ni seen wax yëpp da ko déggaat yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi wala talbisu bu leen jaxase alxaqa dëgg bil baatili ci neen wa taktumu ngeen di nëbb alxaqa dëgg wa antum te mbir ma yéen taalamuna xam ngeen de lii ngeen nekkee du lu jaadu wa aqimu na ngeen taxawal asalaata waxtu julli yi waaw na ngeen saxal julli ànd ak jàpp gu sell te jàkkaarloog penku bi euh, xanaa naafila booy tukki nag nga nekk ci oto wala nga nekk ci sa kaw fas yaa ngi jubloog Dakar mun ngaa naafila ci sa kaw daaba dara nekku ci de lii nag ngeen may ma ma leeral fi dara mooy suñu jafeñ ji nekk suñu diggante seetal démb la Arabie saoudite or Liban ci la woor Égypte ci la woor Koweït ci la woor Qatar ci la woor tey ñun ñu woor bu ñuy woor itam bu boo moytul noonu lay melaat kaaba gi ñaata kaaba moo am benn kaaba moo am ngeen bokk di julli benn waxtu bi fi elimaan jox gannaaw yow foofu nga jox kanam te sa julli wér na julli élément bi wér na am na ku nekk penku jàkkaarloog sow ndax fa la ko kaaba gi fare wér na am na ku nekk sow jàkkaarloog penku bi julleem wér na fa la kaaba gi nekk am na ku nekk bët saalum jàkkaarloog gànnaar di julli julleem wér na ndax kaa ci kaaba gi la jublu am na ku jub am na ku nekk wàllu gànnaar jàkkaarloog wàllu saalum mi ngi julli te julleem wér na te ñun ñëpp ñu ngi ci biir benn jàkka bi te mooy masjidul haram te bu ñu demoon ci kaaba gi te ñun ñëpp ñu ngi julli elimaan mi ngi jàkkaarloo nii ndax kaaba gi fa la ko fare yow yaa ngi jàkkaarloo nii ngir fii la la kaaba gi fare mbokk yi te ñoo dellu ci diina yàlla gi bàyyi parparloo bi ak dogo bi kii maaliki la kii hanbali la kii ibaadu rahman la kii jamaatu falaax la kii laayeen la kii baayfal la kii tijaan la kii murid la kii xaadir la nañu jaamu yàlla rek par parlo bi dafa ñuy neewal doole wa aqimu sala na ngeen taxawal julli waatu zakat da ngeen joxe azaka ci nag ci xar ci béy ci gëléem waaye rab yi nekk ci àll bi duñ leen génne asaka ak loo ci yar ay njamala ay kooba déedéet xaalis gi dañ koy génne asaka war kaw na ngeen ne yogg ma araaki na ànd ak waaye yogg yi na ngeen ruku ruku yu dal na ngeen julli julli gu dal na ngeen jaamu yàlla jaamu yàlla gu teey ata amruna naasa moo ndax da ngeen di digal nit ñi bil biir ci lu baax wa tan saw na ngeen di fàtte anfusakum seen bopp di digal doomi aadama na sangu te yow doo sangu lii de doy na waar wa antum te yéen taal tatlu na yéen a ngi jàngal kitaaba téere bi afala taqiluna moo ndax de ndax du ngeen xeluwaay déedéet yonent yàlla muhammad sax sallallahu alayhi wasallam yàlla mayu ko ko wa salaati ak julli boo gisee lu la jaaxal na nga jàpp ba set nga julli yàlla dina def li nga bëgg wa innaha naka moom julli day wa innaha naka nattu yàlla wa innaha naka ponk diina day la kabiratun lu rëy la lu jafeñ la lu ngand la illaa ndare alal xaasina ci waay ragal yàlla yi ñu noddu njël allahu akbar nga sànni sa mbajjo nga jàpp jam jàkka ja mbokk li yombul de tisbaar daal di tàng nga daal di sol sa daal di jëm ca jàkka ja takkusaan yaa ngi ci sa bureau yaa ngi ci tool yi nga bàyyi ko jëm jàkka ja julli gee noonu inna la kabiratun illa la xaashiin ana ñan ñooy xaashiin alladina mooy ña nga xam ne yazunnuuna ñoom day jortu nañ danañ wéy di jortu gëm nañu danañ wéy di gëm nangu nañ danañ wéy di nangu annoom naka ñoom mu laaqu rabbihim yàgg-yàgg daañu dajeg seen boroom wa annahum naka ñoom raajiuna waaye del si lañu ili jëm ci moom yàlla yaa bani israil a yéen xeetu israil uskuru na ngeen fàttaleku ne amati sama xéewal allati xéewal ga nga xam ne ana amtu man xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa anni naka man yàlla day faddaltukum gënal naa leen alal alamina ci seen nitu jamono de dool ne ñoo gën daa iman ba abadan de seen nitu jamono wattaqu na ngeen moytu yow man bés bés a ngi dikkali bés goo xam ne sa bët a ngi xoole te gisatul sa nopp mi ngi ubbeeku te déggatul ah sa lopp sa loxoy nee nañ yàcc sa tànk yi na yasar sa gémmiñ mu ngi ni ŋàppeeku mën a toog ñëpp mukk tey jeexal nga nekkatoo borom kër gi tey da nga génn bokkatoo ci dëkk bi tey da nga génn bokkatoo ci notable yi tey nga génn dëkk bi de wattaqu na ngeen moytu yow man bés boobale bés boobale du doon umpuy benn doomi aadama ah yàgg yàgg da nga dajeek moom kenn ku nekk ni ngay dee kii dana dafay fakkastalu gaañu gaañu googu ndox dugg ci ndox boobu néewiloo tànk bi dana dem ba tooke dugg ci ñu ne ko sa tànk yi baaxatul dañ koy dagg rek dee dikkee na ko kële mu wànnent ñu dem ne dañ koy opérer cataracte la bëtam daal di seey dugg ci biir tooke dugg ci mu daal di gumba jaar noonu ba dee benn yoon ñu yàlla teg leen feebaru choléra seen biir di daw seen gémmiñ di sotti dañu jaar foofu dee ñi yàlla teg leen tension ñu paralysé seen yaram dootu mën a yëngoote ba kara ñuy dee ñi fetal moo leen di rey ñi nag moo leen di mbëkk ñi ci géej la ñuy des ñi avion mooy lakk daa dañu dee ñi oto moo leen di raatale dañu leen di for benn benn lii lépp suñu kumpa la ana kan ci ñun la ana kan ci ñun la yoo yàlla bés boo ñuy rey yàlla nag ñu rey suñu biir sutura yaa rabbi kon yàlla ne wa taxu na ngeen moytu yow moon bés bés ba nga xam ne laa tajzi ah du fay nafsun benn bakkan an nafsin ci bakkan shay'an dara yéen ñiy jàng arab yéen ñiy jàng arab na ngeen bàyyi seen xel fii nafsu jigéen la ci làkk arab moo tax ñu ne laa tajzi ñu andi taa yaa ayatu nafsu yaa ayatuha an nafsu al mutma'innatu kon nafsu jigéen la kon na ngeen ci bàyyi xel wattaqu na ngeen moytu yowman bés bés ba nga xam ne laa taji deesul fay nafsun benn bakkan an nafsin ci aw bakkan seen dara yàlla du wattee bakkan aw bakkan de yàlla jëlal sama sët nga bàyyi ma yàlla jëlal sama doom nga bàyyi ma kii sama bàjjen la jël ko kii sama nijaay la déedéet de wala yuqbalu deeful nangu min ha euh, ca àllaaxira shafaatun rammu de yàlla ubbil buntu bi sama gaañu dugg déedéet ramm na muy amee it gannaaw ndigalu yàlla la de man zal lazi yashfa'u indahu illa bi iznihi lu loolu la wax waaw wallahi kenn amul doole kaccit aljana yàlla gi ak gaañu dugg leen ku mu neex duggal déedéet ba yàlla di tabax aljanaam gi kell fekkewu ko sa sëriñ bu la wooyee sa sëriñ bu la wooyee ne bu weer bi dee kër gouverneur wala kër commandant dinaa la fa may benn cantine da ngay wokk sa bopp rek nga ree boo fa jógee da nga ne sëriñ bi dafa naax kër gouverneur naka la ma fay mayee benn cantine waaw kon aljana yàlla ga naka la naka la ma fay mayee aljana kon koo xam ne du jullit yéeféer la gëmul yàlla gëmul Seydina Muhammad nanguwul topp benn góor yàlla ne yowmal qiyaamati kàccet aljana mu dugg loolu du musa am waaye ramu na gën a am de am na koo xam ne boppam dong la mën a musal ci ndimbalu yàlla am na koo xam ne dina dugg aljana bi dugal ñaar am na koo xam ne dina dugg ba dugal fukk am na kuy dugg ba dugal téeméer am na kuy dugg ba dugal junni am na kuy dugg ba dugal million yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi boo demee ci raaya ba xaadimu rasul di sëñ Tuuba yàlla na yàlla taas ci barkam yaa rabbi moom sëñ Tuubaa mi nga naan wa fiihi qaala nabi usmaanu yasru fii sabiina alfan wa kullun xaquhu naaru moom sëñ Tuubaa moo wax loola le nee na ci rammu góogale wa fiihi qaala nabi ca rammu góogale la yonent bi waxee ne Seydina Usmaan bun Affaan nekkoon di goroom di ñetteelu xalifaam dana rammu juróom ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kullun kenn ku nekk ci ñooñu xaqu buñ ko bàyyi woon ak boppam rek cëram mooy naaru safar dégg nañ kàddu gi kon ñi weddi ramm ramm luy am la de waaye ramm gu munta am kii dund dundam yépp sàngara si néegu jigéen yi jaay seen bopp di sàcc di fen xamul yàlla xamul yonant bi neri da nga ne kàccen ne gaa ñi dugg leen pour coppare àdduna gi mu la doon jox du musa am kon dégg nañ kàddu gi ok wala yuxasu deeful jàpp min ha ca yowmal qiyaamati adlun aw gam-gamle gam-gamle mooy jëlal kii bàyyi ma lii ak lii ñoo tolloo jëlal li nga bàyyi ma lii mooy adlun gam-gamle adlun idlun udlun waaw adlu dana fi maando idl yen yen gu diis comme sëfu mbaam sëf waaw yasumunakum ñu bañ leen di togg suwal azab mbugal mu métti ah yu sabbihuna di rendi abnaakum seen doom yu góor yi waaye sax yu na ñuy sàkkoo bàyyi mu dund nisaakum seen doom yu jigéen yi ah wa fi zalikum aji nekk la ci loolu balaa un mbugal balaa un ak nattu azimun gu nganda nganda min rabbikum baw ba seen boroom bu góor ñi jeexee jigéen fan la ñuy juratee Firawna nag dañoo bari bari nañ de am nañu bind na ñetti téeméer lañu ak lu teg waaye am nañu bind na ñeenti téeméer ak lu teg lañu waaye képp ku falu Égypte Firawna lañ lay wax dafa mel ni ci Kajoor ku fa falu Dammel lañ lay wax ku falu Fuuta ñu tuddee la almaami ku falu waalo ñu tudde la barak ku falu ndukkumaan du xam ngeen ndukkumaan mooy sama waa ji fi wax la bawoo euh, ku baax la yal na yàlla fay ko ku falu ndukkumaan ñu ngi lay tuddee bëlëb kon moo tax képp ku falu euh, Égypte Misra ñu ngi lay tuddee Firawna loolu seen ndomboy tànk buur la waaye Firawna bi yàlla di tudd te mu daje woon nag Muusa ñu ngi koy tuddee tuut anj xaamuun tuut anj xaamuun am na ñu ñu tuddee Ramsis al awwal mooy Ramsis premier Ramsis deux am na ñu tuddee Shishaq euh, ñi ñëpp am nañu euh, du dégg nañu am na ku ñu doon tuddee Abu Sambal moom lañu dagg ba di ko naan Samba waaye fekk Abu Sambal la euh, tur bu yàgg la euh, penku la jóge amul askan amul xeet bu tudd tudd du séeréer bi euh, du pël bi du olof bi tur bi wàcc na ci askan yépp dafa doon tur bu yàgg yàgg lool kon yàlla nee na wa fàttaleku leen is farat naa ba ñu teqalee bikum ci yéen albahara géej ga fa an jay naa ko ñu musal leen ba ba Musaa ba ngeen ñëwee ba yegg ci géej ga Firawna seen gannaaw ah ngeen jaaxle lool géej gi suñu kanam noon gi suñu gannaaw ana nan la ñuy def yàlla ci la joxe ndigal Musa ne ko dóoral sa yat ci géej gi ci la ubbee ko doon ay yoon ngeen jéggi fan jay naa ko ñu musal leen wa axar naa ñu labal ala firawna ñooñ firawna wa antum te mbir ma mi ngi ni yéen tanzuruna ngeen di xool di gis mbir mi gite ŋaas wa fàtleekul is jamono ja nga xamee ne waa adnaa diggante woon dige woon nañu diggante woon nañu Muusa kii mooy njëlbeenu turam de Muusa turam dëgg-dëgg du Muusa turam dëgg-dëgg mi ngi tudd waqayail naka israil ismail ismail lu dégg nañ ko israil waqayail muy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett moo moo tax alquran li ci yàlla tudd Muusa tudd ko benn yonant da ngay foog ne alquran gi xanaa Muusa boog Muusa moo tax mu jóg waaye Muhammad dafa doon mukammil ci Muusa mu kammil dafa am mu tammim dafa am comme mi ngi bëgg a guddi danaa ko leeral feneen mu tammim am na mu kammil am na mu tam yéen ñi jàng géométrie wala hendasa triangle mooy ñett koñ boo dajalee koñam yépp ñett koñ mi ngi doon téeméer ak juróom ñett fukk koñam bu nekk juróom benn fukk la yonentu nee na utlubul elma wala bi siin siin boobale trois cent soixante la siin ñetti téeméer la yaaba di fukk nuum bi juróom fukk la fukk ak juróom fukk boo ko boolee juróom benn fukk siin ñett siin bu wow ba ñetti téeméer la muy ñaata trois cent soixante mooy tour du monde utlubul elma wala bi siin kon dégg nañ ko kon carré ñeent angal la am loolu la ñu tuddee mukammil yonent yàlla Muhammad dafa doonoon mukammil ci yonent yàlla Muusa Muusa moo tax waqa yaa il la tudd waqa yaa il boo ko wàccee téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett boo ne allahu Muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett waaye Muusa bi dàkkantalam la ndax kees bañ ko dugaloon danañ ko firi ca kanam géej gi daf koo jëñëx ba mu génn nekk diggante géej gi ak garab gi doomi Firawna doomu yarluwaan ba mu ko jëlee rek yaramam daal di wow ci saa si te dafa amoon feebaru ràmm ñu ne ko lii foo fekkee kéemtaan gi mu ne baynal mu wasa diggante ndox mi ak garab gi waa googale mu mooy ndox mi ci seen làkk waa bi mooy li leen di tappale saa bi mooy garab bay na mu wasa ñu ne Muusa kon dégg nañ ko kon Musa lii mooy turam mi ngi mel ni Israël ñu ne Yaqub mi ngi leer yéen a ngi dégg macha allah lu ngeen dégg di bu ma demee ci kër gi ngeen laaj ko jotaay bi atte na ko damay daw léegi pour mu mën a jeexal benn isib bi ñu ñaante yeewee ko incha allah soreetul yàlla nee na wa fàttalekul is ba nga xam ne waa adnaa euh, diggante nañu joxante nañu rendez-vous Musa arbayna laylatan ñeent fukki ñeent fukki guddi yooyele ñetti fukki fan la woon Musa daal di sangu mu set socc sol ay malaan yu bees yàlla na ko Musa wooraatal fukki fan man gémmeñu aji woor soof soof bi ciy génn moo ma dàqal la ko lañu misk nee nañ moo tax yàlla def ko ñeent fukki fan waaye bi Musaa demee di wuy ji yàlla balaa muy ñëw am na ku fa nekkoon ñu ko di Samiri moom mu jël seen takkaay ya tëgg ko mu mel ni mu mel ni aw sell nag ndeke moom dañ ko sànni woon ngir doowul doomu yoon yàlla doon yebal Jibril muy ñëw ci moom di ko andi lekk Jibril nag fu mu teg tànkam rek dafay daal di dund lii kéemtaan la fu Jibril teg rek dafa daal di dund dégg naa ñaari ñaari nettali ci ñaari góor yàlla euh, ñaar yëpp seen mbokk lañu benn bi mooy maa ngi jéggal li ma jegañ lool muy maam Alpha euh, Samba di sama turandoo keneen ngi tamit nijaayu sama yaay la ñu maa ngi jéggalu euh, xam-xam moo tax ma la nit muy Cheikh Fanta Madi Haydara ca Kankan gi réew Guinée dafa am ku ñëw daal leen tawat aajo fekk ndek ñu doon xéewlu ba ñu paree ndox moomu ñu naan ko ne ko demal boo demee na nga ci naan sangu ji sa aajo dana faju fekk waa ji jox na leen addiye bu duuf waa ji génn ne dëgg-dëgg daal man euh, sëriñ si léegi doy nañ waa seetal lu bari li ma ko jox bindul jox ma ma takk bindul jox ma ma naan jox ma ma suuru waaye ndox mi mu doon xéewloo desiti ndox moom la ma jox daal di mer rek jël bal jël butéel bi daal di dóor ci aw xeer ci saa si ñax daal di génn foofa la mu dellu ci sëriñ ba ne ko ah bi ba toj na ne mu ne ko tojul da nga koo toj da nga ko toj lii moo tax lii la ñu tuddee al wirasa al muhammadiya al wirasa al muhammadiya nit yàlla yi dañuy am ay ndono ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi doxloo na ay garab sax sallallahu alayhi wasallam yonent bi jëmbat na tàndorma ci benn at googu tàndorma bi meññ waaw na ngeen bàyyi xel insha allah taala dégg nañ ko wante maa ngi noonu la yàlla nee na waajoo yale suuf soosale ci la tibb denc moo tax ba Muusaa demee di wuyu ji yàlla mu daal di jël seeni gànjar ba mu jëlee seen gànjar daal di ko daal di ko tëgg mu mel ni aw nag mu jël suuf soosu def ca nag ba commencé yëngu di naññ di luur mu ne ah Muusaa de yàlla bu mu seeti woon ñëw na gannaawam ñu ànd ci di ko jaamu dégg ngeen mbir mi kon mbir maa ngi noonu la kon bi maa ngi noonu le moo tax su ma taxas tum topp ngeen jàpp al ijla yëkk ga min baal yi gannaaw demu Muusaa ga wala ijla su wëll ga wala sell ga wa antum te mbir ma yéen zaalimu ne waaye tooñ ngeen su ma topp afaw naa la ñu jëllale la ñu jéggale la ñu balee ankum ci yéen min baali zalik gannaaw loolu la'allakum ngir naka yéen tashkuru ngeen sant yàlla euh, mën a mën a yegg ci moom wa fàttalekul is ba nga xamee ne atay naa joxoon nañu Musa alkitaaba téere ba te mooy tawraata wal furqaana tegal ko ci lu teqale euh, dëgg ak fen lu baax ak lu bon euh, lu yiw ak lu wéedi lii lépp la allakum euh, bu boobaa yéen la allakum ngi ga yéen la allakum ngir yéen taxte noo ngi mën a gindeeku wa fàttaleku leen is xaala is ba nga xamee ne xaala wax na Musa li qawmi ñeel ay mbokkam yaa qawmi yéen sama mbokk innakum naka yéen den zalamtum tooñ ngeen anfusakum tooñ ngeen seen bopp bi tixaasukum jàpp gi ngeen jàppal ij la yëkk bi waaw fa tuubu tuub leen waaye ilaa baarikum jëm ci ki leen fent ki leen amal mbokk yi ummatu muhammad am nañu lu rëy de ah seetal xeet yooyu boo futteeku woon njaalo boo buggee sol mbubb mi doo ko mën a sol waaye seetal xeet gi danañu futteeku njaalo solaal mbumma dem balu ji yàlla xeet yooyu bu ñu xaajoon seen alal ñetti yoon sulus ba lu ñuy génne azaka ñun dañuy xaaj suñu alal fukki yoon benn eh, fukkeel ba ñu génne ko azaka ñoom bu sobe laaloon seen malaan buñ ko fóotee du set dañ koy kuppati sànni ko ñun buñ ko fóotee rek mu setaat seetal bani Israël ba ñu tooñee yàlla yàlla ne duma leen jéggal mukk bu lu ma wàccee lëndëm seen kaw ngeen bocc jaasi di gorante ba ma dindiwaat lëndëm boobale ñi dee jéggal naa leen ñi dee ñi dund jéggal naa leen waaye pour ngeen am jéggal foog ngeen def lii bàyyi la na ci rey doom doom rey ci bàyyi waaye seetal ummatu Muhammad boo toogee astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay yàlla far sa bakkaat fekk rëccu nga ko dootuma ko def bu démb doon tey duma ko def xam nga lii ngeen la ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ñi yàlla ne foog ngeen rayante ma seglo na jéggal faxtuloo na ngeen ray anfusakum seeni jëmm bopp zalikum loolu day xayrun ah, moo gën a yiw lakum ñeel leen am na neneen ñu koy firee waaye firig baatin la danaa ci jaaraat ah, jotaay bi mayew ko ndax alquran ñaar yi moo ci nekk ah, tafsirun wa ta'wilun zahiruhu tafsirun wa baatinuhu taawilun dégg nañ ko oh, zalikum seen loolu day xayrun moo yi wa yiw lakum ñeel leen ind baarakum fakki leen fent di yàlla fakki leen bind di yàlla loolu lañ def de fa taaba aleykum yàlla nangu seen tuub innahu naka moom yàlla huwa moom kott attawaabu innahu luy mbir tey mbir huwa moom yàlla attawaabu mooy nangu akoon tuub ba arahim mooy jéggalaakoon nga ba Musa demee ñëw ne yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na alayhi salaam ñu ne ko Musa duñ la gëm mukk bu dul yàlla gi ngi ñuy wax ñu gis ko ngam ngamaaral gite ngaas fi moo tax jigu leen o fatlakul is xultum ba ngeen la yaa Musa lan nu am na laka ñun dey duñ la gëm mukk lan lañ andi de duñ la musa gëm mukk ci liy dikk hatta nara allah ba ñu gis yàlla jaaratan gite ngaas gis yàlla dana am de waaye du gisin bii de gisin bii nitu jamono foog léegi gis nga yàlla yow gënoo ragal yàlla gis nga yàlla bàyyi woo caaxaan xam xam nga yàlla yaa ngi wéy ci sa nafsu dong yaa ngi fen yaa ngi eh, karabaane mag ñu baax ñi dey xamuñu woon loolu le mag ñi buñ la tarbiya woon daal la tarbiya daal la tasfiya xent la daal la tarbiya yéega la dootoo ragal kenn ku dul yàlla dootoo xam kenn ku dul yàlla doo wutati ci kenn ku dul yàlla subhaanahu wa waaye xam naa yàlla gis naa yàlla yaa ngi ay ndënd di dóor yaa ngi tëb di pàkkar ñi wallahi summa wallahi wa wallahi daiman abadan ndënd bu bokkoon ci diina wallahi suñu mag yu baax yi kenn du leen ëpp ndënd kon ci waawoon dana fa bëri de kon ñaseen lew na gi dana fa bëri kon Medina Gunaas dana fa bëri kon Touba dana fa bëri gan gan ngil ca Fuuta kon dana fa bëri de waaye diina ngën na musu cee bokk de mbokk yi ma gën a leeral am na benn jigéen dafa ñëw fekk Seydina Muhammad demoon benn xare ba mu ñëwee ndaw sa benn jigéen andi ndënd te ndaw si ba ko yonent bi gisee ne ko ah fan la céet am ci céet rek la lislaam maye tëgg ak a fecc yonent ne ko céet fan la mu ne ko céet amul de mu ne ko sa ndënd gi nag mu ne ko damaa ñëw ngir tëgg ko fii sa kanam mu ne ko ah ndënd ba sama biir kër mu ne ko waaw ba ngay xare ji fa nga jëmoon dafa sori woon ñu bëri dañoo téye woon doo ñib si fa ngay dee man nag ma daal di nisar ne boo ñib see dara jotu la sama ndënd gi dinaa ko andi ba sa kër gi danaa ko laal fi lool yonent ne ko mënoo kafaara mu ne ko amulu ma kafaara mu ne ko boo ko lebee doo am loo ko fay mu ne ko amulu ma lekk waxatuma lu ma lebee di fay mu ne ko léegi nag loolu na mu mu ne xanaa nga muñal ma nga mu daal di laal tuuti ndaw si di laal ndënd ba di laal ndënd nga ñàkkatooy xepp mi ngay laal ndënd nga rek kenn déggatul waaye ba sëy naa Omar ne asalaamaaleykum mbokk yi ndënd gi ndax ndaw si def koo won ndax def koo gas suul ndax daf ko sànni ci ginnaaw kër gi daal ndënd daal feeñatul moom yonent daal dina Omar santal yàlla yow de seytaane ragal na la mbedd boo soobu rek seytaane soobu beneen mbedd bu dul boobu du nangoo dajeeg yow mukk kon lan mooy seytaane foofale du ndënd ba kon nañu dégg wax sabar yi ñuy tëgg naan ay ndënd nangam la ndënd amu ci loole la am na doomi aadama yuy dem bay naan eh, sëñ saañ bi dafay gaarawaale tabala dama ci téere bu ñu tuddee alxuniya Cheikh Abdul Qadir Jilani moom ci boppam moom moo araamal foofu loole la dégg nañ dama nga nga seet téere boobu alxuniya li taalibi tariqil xaq moom ci boppam moom moo ko bind ci loxo boppam man araamul ma daganam la damay nettali rek kon yooyu bu ci bokkoon ma ni dinaa ko doon wut de waaye nag def cee bokkul kon nañu ragal yàlla bu ñu siisu bu ñu lang lu baaxul kenn ku nekk yàq sa bàmmeel kon bi maa ngi noonale tabale yi ñuy tëgg gànnaar la jóge fii te naar bu jigéen moo ko doon tëgg ay da ngay gis ay mbooloo naar ñu tiim benn benn këll rek di ci sotti ndox di dóor waaye ay góor takk seen ndigg bay jël ay ŋeñame yi ñuy def ci jëmbe di ko yëngal di pàkkar ni kii ban diina la nit faatu ñu tëggal ko ay ndënd ana ban yool la ci am amatul ak tekkaaral ngir baatu asamaan bi ngeen dégg su ma topp ba asnaakum ci lañ leen yebalee yàlla delloowaat leen seen sago mayal leen ak tal ak dal min baadi mawtikum gannaaw seen yëgadi googale la'allakum ngir nga yéen tashkuru ngeen mën a sant yàlla wa zalal naa karal nañu aleykum ci yéen euh, alxamaama mooy niir googu di niiri ñetteel bi kelew moo gën a rëy cokkeer waaye yeggu ci ganaar ndawal gu neex la am lii lépp yàlla daf ko doon defar asamaan muy wàcc ci ñoom suuñ kelaw yàlla ne kulu lekk leen min tayibaat ci waay teey maa razaqnaakum lañ leen wërsëgal wa ma zalamuna du ñun lañu tooñ walakin waaye kaanu nekkoon nañu yazlimuna di tooñ anfusahum seen bopp rek ah ngeen di way nugum waqulu waqulu na ngeen a hittatun yow yàlla yàlla nañu seppal suñuy bàkkaar waaye ñoom day hintatun lañu wax te hintatun mooy pepp yàlla ne na ngeen ne hittatun yàlla sippil ñu suñuy bàkkaar ñoom ñu ne hintatun yow yàlla yàlla nañu bëri yàlla na nga bëril pepp lool xam nga waroon nañu ak li leen yàlla digaloon ndax bu ko defee nax fi la ko nañ leen jéggal xatayaatikum seen ñaawteefi wasa nazidu xel si nañoo dolli almuhsinin la waaye rafetali fa baddala daal di soppi alladina zalamu ña tooñ xawlan kaddu xayra lazi budul kaddu ba nga xam ne xila la mu waxeef na leen ko fa anzalna ci la ñu wàccee ala lazina ca nga xam ne zalamu tooñ nañu rij san giraawaali mina sama jóge asamaan bi maa ngir la nga xam ne kaanul nekkoon nañ jëf su woon doon ko jëf ay jëfu kàccoor wala nar koo jëf ji ay jëf yu ñaaw bañ demee ci àll ga ba mar xamatul lan la ñuy def ñu ne yow Musa ñun de mar nañu yàlla ne Musaa jëlal sa jëlal sa yat gi nga dóor xeer gi ba mu dóoree xeer bi rek la ne paccax daal di def fukki bët ak ñaar bani Israël euh, seen limu sët ya noonu lañ tolloon noonu lañ tolloon kenn ku nekk euh, sa askan daal di jël benn bët ñu cay naan di ca sangu moo tax seetal yonte yàlla Muhammad moo ëpp yonte yàlla Muusa kéemtaan Muusa yat la jël dóor doj bi ndox génn ndox yàgg naa génn ci doj waaye yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañuy xare ji Tabuk ñu dem benn ndox mi jeex takk amatuñ ndox tuuti lañu dese ci biir këll kuñ ko joxe nga ne man maruma joxal diw saxaaba yi ñoo baax da ngay mar ba bëgg a dee ñu jox la ndox nga ne man maruma joxal diw ñu bëri dee nañ fekk mar moo leen rey ba këll ba yegg ci Seydina Muhammad kenn nanguwul naan yonte yàlla Muhammad dugal loxoom ci biir këll ga diggante baaraanam yi ndox mi naan car car car car ay junni junni doomu aadama ñëpp naan ba màndi nandal seen jur yi jàpp ca sangu ca yonent génne loxoom ndox mi day taxawaat sallallahu alayhi wa sallam ana kan moo mel ni mustaam amul dootul am mukk sallallahu alayhi wa sallam Musa doj la dóoroon ndox génn Muhammad loxoom ci diggante baaraani fa la ndox génn wa fàttalekul is jamono ja nga xamee ne istasqa sàkkoon naa nandalu Musa ñooñ Musa li xaw mi ci ay nitam bañ waxe yaa Musa ñoom bani Israël ñooy wax yaa Musa lan nasbira ñun dey duñu muñ ala taamin ci ñam waahidin bay benn rek fadu na nga ñaan lanaa ñeel ñu rabbaka sa boroom yuxiju lanaa mu génneel ñu mimma ca la nga xam ne tunbitu dana ko sax alaar di suuf si ñun daal léegi soof nañu yàpp ak yàpp rek lanti dafa xaw a mel ni ñebbe waaye dafa tàppandaar wa basala sobley ñu ne li yàlla di andi ñoom soxlaatuñ ko lii lañu soxla maa ngi jéggalu ci fii ci benn leeral laaj dañu naan dafa araam araamul de yonent dafa ne képp ku ànd ak xetu laaj na nga sori jàkka yi ku ànd ak xet bu ñaaw na nga sori jàkka yi ngir malaykatu rahma yi nekk ci biir jàkka yi ak julli di waaye taxul laaj araam de laaj ci boppam dana dana faj feebaru lox kuy lox bañ loxam bañ a taxaw rek laaj dana ko faj laaj dana ko faj euh, diwam tamit diwu laaj yéen a koy dégg li ñuy tuddee kii taxaw di feebar bi tere ni lekk suukar jabet laaj dana dindi loolu ci doomi aadama bu koy faral di lekk lu bari ndax li koy waral dafa am lu nekk ci biir doomi aadama ñu ko tuddee pancréas ci biir doomi aadama dafay génnee benn xeetu liquide benn xeetu ndox di ko sotti ci lekk mu koy nal am na lu olof di tuddee dëmbeen dëmbeen mooy kilia dëmbeen mooy li ñu tuddee rein yéen ñu jàng tubaab wala di ko tuddee dëmbeen dafay segg li ci ëpp ci xorom mu dindi ko li ci ëpp ci suukar mu dindi ko bu demee nag ba dana am lu dikkee ni nga doon na ko ci sa baay wala nga doon na ko sa yaay wala ngay lekk suukar bu ëpp day dem ba dafay fatt tame googale daf koy yàq bu ko yàqee na dootu mën a génne liquide boobale di dindi suukar mu wéy nag ci sa deret bu yegg ci xol nag du gën ci doomi aadama boo gaañoo dootul wér ndax li ko doon wérloo amatul ci biir deret bi ñu ne borom dafa ànd ak feebaru jabet waaye laaj daf koy faj moo tax laaj araamul de déedéet dañoo ne ku ànd ak xetam na nga sori jàkka yi waaye neewul ku ko lekk bul dem ci jàkka yi waxuñ loolu de mooy arab yi ñu ngi ko tudde suum waaye arab bu njëkk ñu ngi ko tudde fuum dégg nañ ko làkk dafay toxu dafa mel ni ñun fii dañu naan summa boo demee libi mënuñoo ne summa tumma la ñuy wax ñun fii dañu ne ja ja allahu jalilun boo demee Égypte ñoom galilun la ñuy wax galil mënuñoo wax ja waaye jali ga la ñuy wax boo demee lu mel ni Mauritanie mënuñoo wax fa ñaari gànnaaw mënut a fa vë la vë lii dafay am ci biir askan moo tax ni ko alquran andee fii ne fuum am nañu ko dee tuum waaye lépp benn bi rek la de dégg nañ kon mbir maa ngi noonu le ñu ne ñoom daal Musaa liñ doon lekk sàppi na xaala ci la waxee moom yàlla ak atastabdiluuna ndax da ngeen di wottee da ngeen di remplacer ci mer minallah gu boo ci yàlla yàlla may la lu toll ni ci ngëneel nga ne déedéet lu toll na la ci yées nga bëgg ah, ku yées lu yées rek lay topp zalika mi ngoog mooy bi andoom naka ñoom kaanu nekkoon nañ yafuna billah bi aatillaahi di weddi aaya yàlla yi wa yaqtulu ñu doon rey annabina yonent yi dañ doon rey yonent yi zakariya dañ koo rey Daniel dañ ko rey Daniel dañ ko rey daggate ko lii yëpp ñoom def nañ ko am na ñaari bàmmeel boo demee ci Égypte nee nañu Daniel moom la tubaab naan Daniel nee nañ fa lañ ko suul am na bàmmeel bu ma mës a siyaare ci benn dëkk bu ñu tuddee Mawsil boo dikkee ba Irak boo dikkee Irak nga nekk Bagdad nga jàkkaarloo penku sa wàllu gànnaar mooy yoon googu su ngay jaar nga dem Karkuk nga dem Tikrit nga dem Ninwa Ninwa fa la yonent yàlla Yunus a juddoo fa la bàmmeelam nekk boo ko paasee na nga dem Mawsil ci kaw balaa nga yegg Kurdistan bàmmeel mi ngi foofu la nee nañ moom la am na yonent bu ñu tuddee Hisqiil dañoo ne yooni yahud lañu topp wan nasara ak ña nga xam ne nasaraan lañu lan moo andi ñaari tur yi yont yàlla yaqub dafa am doom bu du loon yahuza ña ko topp nee nañ loolu moo andi tur yahuda nasaraan dafa am benn dëkk ci Palestine bu ñu tuddee Nazira tubaab bi naan ko Nazareth ña fa génnoon ñu ne ñoom la ñu tuddee na nasraan man ansaari ila allahi qaala al ans ah? nahnu ansaarullah alhamdulilah lii dina may neex lool kenn ku ne sa sago booy jiw boo gestoo nga gis mu sax boo tàmbalee ñu yeggalal la sa xel dina daal xam ne bés boo fa nekkul it la fa newoon du fa jóg mukk yal na yàlla fay leen lu mu teg wasaabiina ak ña nga xam ne ñoom la ñuy jaamu mooy ay bant ay xamb ay ay ay jinne ay seytaane yàlla nee na kenn ku nekk la nga topp bu dee sa askan la bu dee sa waaso la waxuma ci dara waaye man yàlla ki may ki may dalal mooy man amana billahi ko gëm yàlla wal yawmil axir mu gëm bi sa àllaxira wa amila ta mu jëf saa leen lu baax fa lahum dana leen ñeel ajum seen pay inda rabbim fa seen boroom wala xawfun déet tiit alim ca ñoom ca la faase wala du caagan hum ñoom yox danu na ñuy am tiis ñu nar am tiis ca lay dikk waa bani israila fa ñu nekkoon yàlla buddi woon na benn montagne daal leen ko tiimale ngeen nangu ma jàmmal leen ngeen nangu ngeen bañ a nangu ma daal leen raatale ci noonu montagne bi ñoom ñëpp ñu ne nangu nañu ba yàlla wéyelee loolu rek ñoom daal di wéyaat seen lu bon dafa mel ni mbooloo ay xar bu leen xaj rombe ñu daal di betu ah betu ci wolof mooy jël ree jël geenam dugal ci diggante ñaari tànkam mooy betu ci wolof ay xar bu ñu gisee xaj noonu la ñuy def ñu ko tooral seet ndax ci ñoom la jëm bu wéyee rek ñu wéyaat di lekk ñoom bani Israël noonu lañ meloon bu nattu yàlla dikkee rek ñu nangu ne ay eh, jullit lañ bu nattu yàlla demee rek ñu dellu seen caaxaan ya wa fàttaleekul is axas naa ba ñu jëlee misaaqakum seen dëgër laay wa rafanaa ñu yëkkati fawqam la leen tiim ak tuura seen doj ba aleykum ci yéen wa rahmatu ak yërmandeem la kuntum kon de da ngeen nekk mën a xaasina ci way perte wala xat ci dëgg-dëgg alimtum beneen birangoog yàlla def leen ne woon am na xeet buy ñëw ñu ko tuddee ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam aljuma laa leen may mooy sayyidul ayam sangu bés yi yéen nag maa ngi leen may bésu samedi bu waxtu bi jotee na ngeen bàyyi lépp jaamu ji yàlla bu ngeen pare ngeen delluwaat ci seen liggéey ñu ne yow yàlla samedi bi yëpp lañ la jox yàlla bu la ne benn neel benn rek waaye bu la yàlla ne benn nga ne ñaar mu ne fukk te doo ko mën a def ana nan la yàlla def ñoom ay nappkat lañu woon bu samedi dikkee géej gi dafay fees jën bay tuuru ci biti waaye bu dimanche jotee du ñu gis jën ñu ne nan la ñuy def nañu gas ay pax aljuma samedi jën yi tuuru ci duñ mën a génn dimanche ñu napp leen bañ ko defee ci leen yàlla soppee def leen ay golo ñu ne golo yi ci golo yooyu la bawoo déedéet ku yàlla musa alak jeex na dootoo del seeti moo tax yàlla ne wala kat dëgg-dëgg alimtum xam ngeen àll yi nag ña nga xam ne ita daw jalgati nañ min kum ci yéen fi sabti ci bésu samedi ba fa qul naa lam ca lañ leen ne kuunu ay wéy leen nekk xiratan ay golo xaasi na ngeen di waay sooy fa jaal naa ñu mujjal loolu nakaalan ana lan moo ko waral ñaari nit la woon seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay ay doomi baay tëx lañu amuñu benn mbokk bu dul ñoom ku ci dee sa morom moo la war a doon kenn ki ku ñàkk la kenn ki ku am la kële bu doon tey la ñu ne ay milliards la am kële bu ndekkee def def ko wuti bu añee def ko wuti bu reeree def ko wuti mu yàkkamti waa ji dee ngir mu doon alal ga moom it mu mën a bànneexu waaye saa su xëyee mu fekk waa jooju gën a wér mu bàyyi benn bés waa ji génn rek mu daal di ko tëru diggante ñaari dëkk daal di ko rey dellusiwaat ci dëkk bi daal di ne rey nañu mbokkam ba ñaari dëkk yi yeew seen fas bugg a jaamaarloo ne dañuy xare am ku ne balaa ngeen di xare aw yonent yàlla mi ngi fi di Muusa dem leen laaj ko du jom mu wax leen kan moo ko rey moo gën ngeen di reyante bañ demee ci Muusa nag ndeke am na lu xew lii feeñal ki rey waa ji ndeke ci nag lay bawoo ndeke nag bu benn secret moo ci am benn góor la woon ku baax la moom jigéen bu dee woon lu mu am jigéen bu jëkkëram dee lu mu am mu sédd koog yow day yendoo liggéey di jox ay jirim di dox mbokk di di dox dëkkandoo yàlla dogal bés am nag mu ne ah soxna am na ko man de dama nekk jigéen mu ne ko dangaa ëmb mu ne ko dama nekk jigéen mu ne kon di taxawal doom bi tam ma dencal ko dara keroog ba mu liggéeyee ñu fay ko benn nen nen googu nangu koo togg nangu koo maye mu defal ko ganaar ganaar bi tostan ko mu doon ay ganaari ganaar mu soppi ko def ko ay xar soppi ko def ko ay béy soppi béy yooyu yëpp def ko benn nag ndeket nag boobale waa ji ba muy doon nag soxna ba mu ba mu doonee nag amuñ ko ko yor nag bi nekk àll yàlla suturaal leen dara fàddul nag boobale ba mu demee ba doom ba juddu ba màgg ah mu ñëw ci yaayam ne ko yaay sama baay ndax bàyyi fi woon dara ah mu ne ko sa baay day benn nag laa ko xamee te dugg na àll waaye rafet naa njort sa baay baax bi mu baaxoon ci doomi aadama yi yàlla du nax saayal nag boobale moo tax nañ def lu baax yàlla dina ko fay ci njaboot gi te yaa ngi def dara ndeke ëllëg ci say setaat la ko yàlla di fay si xale bi dem ci àll bi daal di di ko seet di seet ba gis nag bi fekk dara jotu ko nag baa ngi rafet mi ngi duuf mu andi nag bi ci kër gi ñële tamit bañ demee ci Muusa ne ko kan moo rey suñu waa ji Muusa ne bu ngeen bëggee xam ku ko rey da ngeen di jël benn nag rey ko muy sarax bu ngeen lekkee ba pare yax bi ngeen rang ku jël ñëw teg ko ci kaw ku deeki ni giñ naa ci yàlla mi yebal yoon ci yàlla Musaa du man maa ko rey ne ki ko rey bu ñëwee rek du ko mën a wax làmmiñam dafay fasu dana lox ba yax bi rëcc ko ñu ne ko Musaa nag ba nan la mel Musaa di leen waxal bu ñu teewoon benn nag rey rek mu jeex waaye ñu koy laaj nu couleur bi mel bu mag la bu ndaw la Musaa di leen jox melokaan ñu dem wër àddina gi yépp gisuñu benn nag bu mel noonu bu dul nagu xale ba gis nga ndimbalu yàlla ni muy dikkee ñu ne sa nag bi la ñu bëgg yàlla yebal foofale ca xale ba ne ko sa nag bi na nga ko rendi nga ne leen buñ ko rendee der bi lu ko fees ci wurus moom laa leen koy jaayee bu paree ngeen seel der bi mu mel ni ay buum lu mu wër ci suuf ngeen jox ma ko noonu lañ def xale bi am na suuf nekk borom réew waaye am na alal doon borom alal gis nga ni yàlla di def comme ci nag la ko yàlla jaarale woon loolu feeñ ci téere bi ñu tuddee ko suratu baqara kon mbir maa ngi noonu le kon yàlla nee na wa fàttalekul isqaala ba waxee Musa li qawmi ay nitam inna laa naka yàlla ya amurku mu ngi leen di digal an tasbaw na ngeen rendi baqaratan aw nag xaalu ca lañ waxee altattaxizuna ndax da ñuy jàpp suñu solo si xusu an muy aw yëjj muy aw mbellee xaala ci la waxee moom Musa a'udhu billahi maa ngi musu ci yàlla an akuna ba may nekk minal jaahilin ci way réer yi di wax lu amul xaalu ca lañ waxee ut u lanaa nag ñu laajal rabbaka sa boroom yu bayu na biral lanaa ñeel ñu maa hiya moom nag ba naka la mel bu mag la wala bu ndaw innahu xaala ci la waxe moom Musa mu ne innahu luy mbir tey mbir yaqulu yàlla day ma ngay naan inaa nag moom baqaratun aw nag la laa faaritun doowul nag bu mag ba gëbëra wala bikurun doowul nag bu ndawe ba doon aw wëllu awaanun bu diggu doomu la bayna zalika diggante loola la fafalu na ngeen def maa la nga anu tuumaru def na leen ko digal waaye taxul ñu def de laajte bu ëpp baaxul yu bañul la naa mu biral ñu maa law nu luy melokaanam xaala Musa daal di wax ne yàlla nee na inna luy mbir tey mbir yaqulu borom bi mi ngay tontu ne inna naka moom baqaratun aw nag la safraaw buy aji nete faaqiwun buy aji mbaasaar xam nga couleur bu nekk dafa am lu muy daanoo boo ne weex da ngay ne tàll boo ne ñuul da ngay ne kukk boo ne xonq da ngay ne coy boo ne nete da ngay ne euh, pul wala mbaasaar law nu am melokaanam tasuru dana bëggal annazir na waay xool yi xaalu ca lañ waxee yow Musa udu lana ñaanal ñu rabbaka sa borom laaj ko yu bàyyi na mu biral la naa ñel ñu maahiya moom nag ba naka la innal baqara naka nag yi day tashabaha dafa niroo dafa jaxasoo ale naa ci ñun wa inna naka ñun de insha allahu neem soob na yàlla la muhtadun waaye gindeeku lañu ba loolu amee xaala ci la waxee innahu naka moom yàlla day bu ñu waxlu insha allah duñ doon gis nag boobu mukk yaqulu innahu lu mbir tey mbir yaqulu yàlla mi ngi naan innaha naka moom day bakatu nag la la zalulun dowul nag bu ñu yar ah, tusirul arda muy jenji suuf si fiha ca néew boobu la anakan moo ko rey eh, wallaahu yàlla mu xijun aji génnee la maa lépp loo ne kuntum nekkoon ngeen taktum na doon ko doon ko nëbb yàlla dina ko génnee de aaya bi waxoon naa leen ko fi moom aaya bu aay ci sàcc la aaya bu aay ci sàcc la boo ko defee bu ko jëlee tamit yóbbu ko dana feeñaat de dana feeñaat bu feeñu ci loxo mi dana ko feeñ fi mu ko teg wallaahu muxrijun maa kuntum taktumuna dégg ngeen na ngeen ci bàyyi xel insha allah yàlla na ko yàlla barkeel yàlla nee na faqul naa la ñu ne idribuhu la ngeen dóor néew bi idribuhu na ngeen dóor leen na ngeen dóor néew bi bi ba daa ci lenn ci nag bi ñuy rang di dóor di rang di dóor ah ki nga xam ne moom moo ko rey bam ca bañ na ko da ngay dóor la mu ne ah man muy sama mbokk mu ne ko mbokk amu fi tey da ngay def di ñëpp di def ba mu ko jëlee rek ci la ci la loxee pat pat pat pat yax ba daal di daanu ci kaw néew ba néew ba ci la jógee mu ne dammi en la fulaanen waa ji moo ma rey kon feeñ na ni yàlla dekkilee kookale yuhyi laa yàlla dina dekkil almawta waay deey kazalika naka ni mu dekkilee ni ubani israel boobale wa yurikum yàlla de dana leen won ayati ay kéemtaanam kum ko soob num ko soobe lii lépp la allakum ngir ga yéen taaxilun ngeen mën a xelu waaye su ma topp xasat wow na kong xulubukum seen xol min baali zalik gannaaw loolu fa hiya xool googale kal hijaarati mi ngi mel ni doj kon gis yàlla bi ñuy wax wala xam yàlla bi ñuy wax mi ngi nii walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani jabal googu doj la kon hijaara bi lan la xeer la xeer moo dajaloo doon doj kon yàlla ba muy naan Musa unzur ilal jabali ci ñooñ xam yàlla nee nañ du doji tuuri siinin de waaye dellu sa xol nga xaatir nga xalaat ba Musa xalaatee yàlla fa sayiqa Musa fa xara Musa sayiqan fa xara ci la xaawee ko mu Musa daal di daanu xam na yàlla ba mu jógee dafa ne subhaanaka tuubi rubi moo tax la ñuy gis nii fekk du la mag ñu doon gis euh, macha allah yal na yàlla dimbale ñu raglu na lool gis yàlla bu la dul fonkloo say wayjur du la fonkloo nit ñu baax ñi du la benn la diinay lislaam waaye caaxaan ak caacaay déedéet kon fa hiya moom xol danay wow kal hijaarati mel ni doj aw ashad wala gën a wow aw ashad wala gën a tar xaswatan ci wow yin wa inna aji nekk la mën a hijaarati ci doji la ma yatafajjaru boo xam ne dana ball minu ca moom al anhaaru ay déeg am na doj yoo xam ne géej déeg dana ci ball ay fleuve wa inna aji sax la minaa ci yooyu la ma yashaqaw loo xam ne dana xotteeku fa yaxu daal di génn minu ci moom almaa u ndox wa inna minha am na ci ñoom doj yoo xam ne lammaa yahbitu dina xaaw yaku min xasyatillah ngir ragal yàlla wa ma laaw deel yàlla bi xaafilin di aji sàggan amma taamoon ci la ngeen di jëf juutaan bi yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla jàppale ñu yal na yàlla aar ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar yi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam